رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وأسأل بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا man yahdihi llaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa llaahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallaahu alayhi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran ammaa ba'd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 nuyu mboolem ku fi teew ci barab bi di jàngukaay di santaat borom bi tabaaraka wa taala di ko dimbali ko ci dellu sunu waat sunu jotaayu waxtaanu fajar xam naa tey xaw naa xaw naa avancé ngir ay tey xam-xam yu ko waraloon ñaan yàlla mu nangul na tabaarkeelal ñu ba tey ñi nga ànd ak yéen ci sunu téere bii di al jaami'a sunani wal aadaab walmagaazi wa taarix li abi muhammad abdillah abi zaydin alqayrawani almaliki alayhi raxmatu rabbil alamin ñaan sunu boroom tabaraka wa taala wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy jëf tey ñu ngi ci ñaar fukkeelu jotaay ak ñeent tey ñu ngi ci ñaar fukkeelu jotaay ak ñeent ci tomb boobu ñu nekkoon rek sax gi nga xam ne sax na ko tudd ay tur ak melakaan ñeel borom bi jalla wa ala ñu continuer ak yéen ci régal yi nga xam ne dañ koo teg pour mën a dégg li nga xam ne moo di régal yi nga xam ne dañ koo teg pour mën a dégg buntu tur yàlla ak melakaanam ñuy agsi ci melakaan yi ba tey jéem ñi ngi doon leeral buntu boo xam ne xaw nañ cee yàggul xaw nañ cee yàgg ndaxte dafa doon buntu boo xam ne. buntu bu danger la buntu bu garaaw la buntu la boo xam ne buntu bu bu naqaree dégg la buntu la boo xam ne buntu bu danger la bu garaaw la boo xam ne xol yeeg xel yi da ciy gëlëm looloo tax ndax buntu kumpa la mooy buntu la aju ci sifaatullahi azza wa jalla rawatina azzaatiya rawatina alxabariya yooya danañ ci ñëw ak yani sifatullah sifatullah azza wa jalla al-fi'liyya danañ ci agsi tey jaam bi nee nañ wax waxoon nañ ci ci ne melakaani suñu borom jalla wa ala yi nga xam ne melakaani jëmm la dafa seetalikoo ñaari pàcc melakaani jëmm yoo xam ne signification ya loolu moom neex naa dégg mel ne dégg ak gis ak yooyu ak yoo xam ne xibaar mooko ko xibaare ñu doon leeral lu aju ci li nga xam ne moo di ñu ci doon joxe misaal lu mel ne loxo démb dama doon leeral ci ne borom bi jalla wa ala wax gi mu wax ne ci làmmiñu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam na xol yi mi ngi ci ay baaraam mi ci baaraam ci baaraam bi suñu borom jalla wa ala moo koy wëlbatee nam ko soobee diggante ci diggante baaraam bi suñu borom diggante tekkiwut ci ne albayniya la tas la tastalzimu almulaamasa wala almumassa wala la la yalzam minhu almumassa laa yalzam minha almumaasa wala almulaamasa borom bi wax gi mu wax ne yaani wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax gi wax ne ay xol xol yi ñu ngi ci diggante waaraam bi suñu borom bi jalla wa ala mu koy wëlbatee nu mu ko soobee moo tax buntu boobu buntu bu jar a bàyyi xel la ci côté xol jaam bi jamono ju nekk mooy jaan boromam jalla wa ala mu fexe ba teel ko ab xolam fexe ba saxal ab xolam ci tawxiid fexe ba saxal ab xolam ci diineem li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne yaa muqallibal qulubi thabbit qalbi ala diinik yow mi nga xam ne yaay walbati xol yi maa ngi lay ñaan nga saxal sama xol ci ci diine ji jamono ji ñu sollu wan ginnaaw lislaam wan ginnaaw tawxiid wan ginnaaw sunna moo gën a yomb marchandise mi nekk ci al mi nekk ci ci jayi ci marché yi wala jaam bi jaa aajo woon ñaan borom moom mu koy gindi fu mu toll rawatina suñu joon yàlla tey ñaata ci alquran ci ay ñaan yoo xam ne yàlla da ko wàccee pour ñaan pour ñaan pour jaam bi mën a ñaan yàlla sàmmal ko diineem musal ko ci ak jeng rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yow borom jalla wa ala ñu ngi lay ñaan yàlla boo jàngal sunu xol ginnaaw ba nga nu gindee ginnaaw ba nga nu gindee lu jar a bàyyi xel la jaam bi góorgóorlu ji ñaan suñ borom gindi ko waaye tamit di góorgóorlu yoon yi nga xam ne moo yoonu njub mu fexe ba di co tënku defar ab xolam. ka kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bu wér na ala inna fi ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu wa idaa fasadat fasada al-jasadu kulluhu alaa wa hiya al-qalb yaram bi dafa am dog yàpp ci nekk waxam ne bu baaxee cër yëpp baax waaye bu yàqoo cër yëpp yàqu nee na loolu moo di moo di xol jaam bi war a góorgóorlu kem kàttanam jaam bi war a góorgóorlu kem kàttanam kon suñ boroom jalla wa ala wa'lamu anna allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun la ilaha illa allah moo tax bu kenn yëg boppam bu kenn di rëy rëylu bu kenn am kóolute ci boppam jàpp ne moom fi mu toll jeex na wallahi wallahi bari aana ñoo xam ne dañoo tega woon ci ak njub waaye ñoo jekki-jekki rek jàng nekk ci leneen tax bu la yàlla wërsëgalee ak njub nga tege ci as-siraatul loolu sant borom bi jalla wa ala la way góorgóorlu ci bépp sabab boo xamee ne day suuxat njub googi nga nekk ca loolu la ñuy xadis bi jàngal kon loolu mu wax ne diggante mi ngi ci diggante waaraami suñu borom bi loolu kenn du ci déggee mukk ci ne dañuy laalante ñoom ñaar ndax suñu borom bi jalla wa ala nee na was-saxaabi al-musaxxari bayna as-samaa'i wal ard ah dañ koo tàggat mu nekk ci diggante asamaan ak suuf ndax ndax niir yi day laalante ak asamaan ak suuf la kon al al bayniya la tastalzimu al al mulaamasa aw la yalzamu minha ah, al mumaasa wala al mulaamasa tekkiwul ci ne mukk ñoom ñaar dañuy laalante kon yooyu yëpp dalay jàngal texte yooyu yëpp dalay jàngal sax goo xam ne sax na loxo ñeel suñu borom jalla wa ala kenn suñu koo taawil di ko firee kàttan wala fiire ko li nga xam ne moo di xéewal parce que dafa am ay barab yoo xam ne maanaam siyaaq bi mu nanguwul mukk mukk mukk ñu koy firee kàttan wala xéewal comme niñ ko indee woon démb comme niñ ko indee woon moo tax le cheikhul islam ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi wax ci buntu bi rek mooy nasuunuha ani dhunuun al-kaadiba nasuunuha ani dhunuun al-kaadiba da ngay fexe ba melakaan yooyu yàlla saxal boppam dëgg la boo ko déggee yaani nit ki mën nañ caa jàppee ci ne xëy na ak nuróole mën na faa am waaye da ngay fexe ba njortu yu ñaaw yooyu nga fexe ba ñoŋal ko ci melakaan yooyu ba doo xalaat mukk ak nuróole beneen bi ak nuróole dafa am lu ñu tuddee tashabuhun juz'i am tashabuhun kulli tashabuhun juz'i mooy nuróore goo xam ne ci benn côté la mooy ay ñoom ñaar ñoo bokk tak bokkut ak tashabuhun kulli mooy loo xam ne ñoo bokk tur ba noppi bokk melakaan loolu yàlla bokkutoo bokk ko kenn koo xamee ni lañ tuddee yàlla moom la ñu tuddee ba ne yàlla mel noonu nga mel loolu yàlla amut waaye nag bu dee ci wàllu xaaj mooy melakaan melakaan yàlla ak melokaan bi mën nañoo bokk tur melokaan yàlla ak melokaan bi mën nañoo bokk tur waaye nag duñ bokk niñ ko melowoo lu mel ne loxo lu mel ne dégg lu mel ne gis xam nga nit am na gis nit am na dégg nit am na am na xam-xam yàlla comme ni ko yàlla amee waaye nag ndax ñoom ñaar xam-xamu yàlla gisu yàlla loxo bi yàlla dañoo niroo déedéet moo tax waroom xam-xam di ne at-tashabuhu fil asma la ya'ni tashabuhu fil masak fil musammayat wal kayfiyat nuroo ci ay tur tekkiwul ci ne ñañ ko tudde ñoom ñaar dañoo nuroo loolu lu jara bàyyi xel la ci melakaani suñu boroom jalla wa ala bu bokk ci melakaan yooyu moo di bët suñu boroom am na ay bët loolu yàllaa ko wax lillaahi lillaahi haddun lillaahi wajhun laa yuhaddu bi suuratin wa li rabbina aynaani naadirataani wa lahu yadaani kamaa yaquulu ilaahuna wa yamiinuhu jallat alayhi jallat anil aymaani suñ boroom jalla wa ala am na bët am na xarkanam loolu yàllaa ko wax jalla wa ala kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dhul jalali wal ikram jalla wa ala moo ko wax kenn du ko fiiree leneen naan wajhu lañ ci jublu mooy jëmm jaag te ñay wax ne jëmm lañ ci jublu ñoom dañuy dàq jëmm ci yàlla ne nafsu saxul ci yàlla ngi ne jëmm saxul ci yàlla nafsu bakkan saxul ci yàlla ba noppi naan wajhu nafsu lay tekki kon lu tax nga naan nafsu lay tekki te yow saxaloo nafsu mbir mënoo wax ne saxul ci yàlla ba noppi jël beneen melakaan di ko ko fire te loolu nga koy firé saxaloo ko yàlla loolu contradictoire la fi fi xaqiqa kon suñ borom jalla wa ala am na am na jëmm am na am na xarkanam jalla wa ala yonent bi alayhi salaatu wa salaam na la muur xarkanam bi ak leer la. leer la kiiraay la nee na nuur allahu akbar nee na bu mureeku woon la muur xar kanam ba la axraqat subaxaat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min xalqi min xalqi laa ilaha illa allah na sun borom jalla waala kiiraay li bu fekkoon da koo muri kon ab gisam tege maanaam leeru xar kanam bi fa mu tege day lakk lakk lay def ci ay mbindeefam jalla wa ala kon kooku laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir lenn mënta mel ne moom jalla wa ala moo tax al-allaamatu ibn al-qayyim alayhi rahmatu rabbil alamin day wax ne foo mën a réeree ci melakaan yàlla delluwaatal ci wax yàlla suñ borom jooji laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir dara mënta mel ne yàlla walillahi al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal ard fala tadribu fala tadribu lillahi al-amsal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun ma'aka al-haqq ma'aka ad-dalil ma'aka fahm as-salaf ma'aka as-salaf as-salih la tamil yamnatan wa yasratan bal sir 'ala at-tariq sir 'ala 'ala al-jadda 'ala al-mahajjati al-bayda allati layluha ka-nahariha la yazighu 'anha illa halik kon loolu jar a bàyyi xel la borom bi am na ay ndëggu am na ndëggu comme ni mu ko comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxalalee suñu borom jalla wa ala dañ koy saxalal yàlla kenn du ko weddi kenn du ko weddi am na xar kanam am na ay bët am na ndëggu loolu dafa sax ci alquran sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kon loolu du jar a bàyyi xel la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci melakaan yi mu joxe. ñu ci mën a xamee daj dajjaal mu ne bët bi bëtu ndeyjoor bi wala bët càmmoñ wala lenn ci ñaari bët dafa pat mu ne wa inna rabbakum laysa bi a'war seen borom nekkul ku pat koo xam ne dafa pat gisul déedéet loolu amul waaw su fekkee suñu borom jël la waala amul ay bët waa pat moom ci ay bët lay nekk bu fekkee amul ay bët yonent bi alayhi salaatu seen borom nekkul ku pat kon nu ñuy de kon nu ñuy fexe ba saxal ko moo tax. ñi nga xam ne dañoo mujjee ñëw nga xam ne dañuy yittewoo wàllu philosophie seen yoon nekkul ci tex yi alxuraan suma ni ko salafu saalix déggewoo ñoo sonal nit ñi ah ñooy sonal nit ñi léeg-léeg nga dégg borom xam boo xam ne dañ koy naw ci mokkalam ak ci mën a waxam ak mokkalam yu baree bari waaye boo ko xoolee ci buntu bii da ciy daanu ay jël yu jéggi dayo moo tax buntu bii buntu bu mat a deey la buntu mat tey la jàng ci jàngee ko ci as-salafu saalix kenn du ko jàngee ci waa bidaa danga koy jàng ci as-salafu saalix danga koy jàng ci ñi ñi nga xam ne dañoo reenoo seen xam-xam ci as-salafu géeju ci ñoom foofu lañ koy jànge moo tax boo téyul rek mën nga mën ngaa jéng kon melekaan yi suñu borom jalla wa ala moo ko saxalal yàlla bët bët lay tekki mënta bët mënta tekki la mel du loolu lu jar a xel la kon melakaan yi yàlla moo ko xibaare yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko xibaare bu fekkoon teg si ñëw di ko ko saxalal yàlla kenn di ko saxalal yàlla kenn du ko saxalal yàlla jalla waala waaye saxal gi day ànd ak rek comme niñ ko waxee maanaam eh, as-sawnu ani dhunum al-kaadiba siyaanatuha ani ani suyun ani ani dhunum al-kaadiba boo maanaam bu bu fa fas mukk li nga xamee ne moo di ak nuróole wala ak moroomante waaw laa budda laa budda an yakuna isbaatuka maana fi mumaasala wal mushaabaha waaw wa tashbih bu ko nuróole yàlla bu ko moroomante ndëggu yi itam suñ borom saxal na ko léegi léeg ñenn ñi di ko jéem a firee naan suñu borom ndëggu li jublu mooy dafa am dafa am mbindee fa mu tudd ndëggu nee na sawara du dañ naan ndax am na luñ may dolli ba yàlla teg fa ñaari ndëggoom ba yàlla teg fa ndëggoom la mun na ko doy sëkk ndax day taxañu asha'iri yi leen ci ñoom di ko mooy dafa am mbindee mu tudd ndëggu moom la fa yàlla teg loolu mooy lan loolu mooy lan ci kaw suuf. firi boobu fan lañ ko jëlee qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin min ayna lakum haadaa haadaa at-tafsiir wa haadaa at-ta'wiil al-faasid firi bu yàqu la signification interprétation bu yàqu la boo xam ne si bi nanguwu ko loolu mooy lan dafa am benn melokaan mindeefam mindeefu yàlla mu tudd mu tudd ndëgg loolu mooy lan loolu mooy lan ci kaw suuf haadaa ghayr sahiih loolu nekkul lu wér wajhi itam wajhi lay tekki buñ la waxee naan ah boo saxalee yàlla xar kanam kon loolu la muy tekki mooy yaa ngi koy nuru la ak mindeef ndax day mel ne xar kanam la muy tekki mooy nangam ak nangam day wane ne am na ay cër rek day day wane ne yaani eh, ak nuróole lu ne ñu wax ko ne leen loolu da xar kanam ndax xarkanam kanam doom doomu aadama yi sax dañoo nuroo doom aadama yi seen xar yi seen kanam yi sax nuroo wuñ ji fa kayfa billahi azza wa jal bu dee doomu aadama yi seen jëmm. wala mbindeef yi ci seen jëmm seen kanam yi nuroowul kon naka la suñu borom jalla wa ala hmm? naka la suñu borom jalla wa ala te it jëmm bokkut ak bokk xar bokkut ak jëmm bokkut ak li nga xam ne moo di jëmm ndax mi mu waxee ne kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika zul jalaali wal ikram la wax zul jalaali te wajhu wajhu dañ ko rafa kon zuugi zuugi du melakaan ci rabb waaye mi ngi melakaan zul jalaali mi nekk day nekk melakaan ci li nga xam ne moo di alwajh parce que zul jalaali la wax waxut waxut zil jalaali te xam ngeen ne zu googu xam ngeen ne min al asmaa'il xamsa dañ koy jàngee ci naxwu te asmaa'ul xamsa yani turfa'u turfa'u bi bil waaw wa tunsabu bil yaa wa tunsabu bil alif wa tuksaru bil yaa loolu lañ jàng ci li nga xam ne mooy asmaa'ul xamsa warfa' bi waawin wansibanna bil alif wajzim biyaa in maa min al asma asif min zaaka zu in suxbatan abaana wal famu xaytul miimu minhu baana noonu la ko Ibnu Maalik waxee ci alfiya kon li nga xam ne moo di al asmaul xamsa zu maanaam waaw lañu rafaaye te wajhu dañ ko rafa wa yabqa wajhu faa'il la kon zul jalaali sifa la ci kan sifa min mawsuuf ci wajhu waaye du sifa ci li nga xam ne moo di rabb bi mu nekkee sifa ci rabb su boobaa booba dañ koo kasra te muy mujj suuratu rahmaan tabaaraka smu rabbika zil jalaali allahu akbar zil jalaali foofu zi la wax moo tax Ibnul Qayyim ci as-Sawaa'iq di wax ne kon zil jalaali bokkut ak zul jalaali kon wajhu sunu boroom lahul jalaalatu wal ikraamu jalla wa ala wa kadaalika zaatuhu jalla wa ala yàlla jëmm ji boroom màggaay la boroom teraanga la kadaalika xarkanam bi jalla wa ala lu jar a bàyyi xel la lahu al-azamatu wal-jalalatu wal-kibriyaa'u lahu al-kibriyaa'u fi as-samaawaati wal-ard wa huwa al-aziizu al-hakiim moo tax buntu buntu yi buntu buntu la bu jar a bàyyi xel boo xam ne day defar xol jaam bi lu mu ko gën a xam dana gën a jege boroomam dana ko gën a yaakaar dana ko gën a ragal dana ko gën a ragal jalla wa ala kon loolu mën nañ koo wax rek ci li nga xam ne moo di lu aju ci melakaan yooyu nga xam ne mooy melakaanu xibaar waaw melakaanu xibaar. beneen bi itam kii jéem a dàq ne yàlla amul xar kanam ndax buñ ko saxaal dañ koy nuróol ak lañ koy wax mooy lan moo tax ngay saxalal yàlla jëmm kon lu tax ngay saxalal yàlla gis lu tax ngay saxalal yàlla dégg xanaa waxoon ne yey xanaa nangu na na yàlla am jëmm boo ko laajee nag xanaa yàlla amul jëmm waaw lay wax ñu ko ne ko ah xanaa mbindeef amul jëmm mu ne onge oh ah xanaa kon saxalal yàlla jëmm kon nuróole yàlla ak mbindeef la parce que jëmm ni ko yàlla amee noonu la ko mbindeef amee lan la lay wax lan lay tontu ah yàlla am na jëmm am am na melokaanu dégg gis nag waaye jëmmam ak melokaanu déggam ak gisam yemut ak mindeef ñu ne ko li nga wax ci melokaan yi li nga wax ci jëmm ji wax ko ci melokaan wi yàlla am na xarkanam mindeef am ko waaye xarkanam yàlla ko ak xarkanam mindeef lu tax laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir allahu akbar moo tax da ngay ànd ak as-salafu da ngay ànd ak ahlus sunna wal jamaa isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til da ngay saxalal yàlla lam saxal boppam saxal gu àndu ta nuróole yàlla ak moroomal ko ak keneen di ko moroom di ko wutal moroom waaye dàq seetal ko lépp loo xam ne yellu ci moom ci ay melakaan seetal goo xam ne du ànd ak dàq melakaan ya loolu mooy alwasatiyya te mooy haqqun bayna batilayni digg doomu ak dëgg gu nekk ci diggante ñaari neen lii mooy alwasatiyya waaye du alwasatiyya du wasatiyya du mooy fekk ak neen gu jéggi dayoo fekkaat ak neen gu suufee loolu yow nga nekk ci digg ba nga xam ne yaay neen gi nekk ci digg bi léeg-léeg bu ne al ash'ari ñoom ñoom ñoom ñooy nekk ci digg bi ci diggante al mu'tasila wal jahm wal mu'tasila wal jahmiya bu jàpp ne ñoo nekk ci dëgg de waaye neen gi dafa am neen gu kawe kawe gu jahmiya nekk am neen gu suufee suufee gu al mu'tazila nekk moom mu ñëw nekk ci neen nga nekk ci digg ba loolu mooy al wasat bu ñu waxee ci al ash'ari mais laysa al wasatiyya laysa al maqsud bil wasatiyya al allati ma'naha al haqq al hasan wal khayr kon loolu lu lu lu jar a bàyyi xel la wala maanaaha xaqun wa xasanun wa xayrun bu dee ñaareelu xaaj bi mooy melakaanu jëfi yàlla nag melakaani jëfi yàlla jalla wa ala eh, melakaanu jëfi yàlla mooy dañuy wax ne hiya allati tataallaqu bi mashiati illahi jalla wa ala ay ida shaa allahu azza wa jalla yattasifu biha يعني لا يعني أنها أن الباري عز وجل يصف بها أو يعني يتصف بها دائما هي التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا يتصف بها إذا شاء حيث شاء وكيف شاء melokaani jëf yàlla buñ ko waxee mooy melo yi nga xam ne suñ boroom da koy melokaanoo ci nu mu ko soobee maanaam ak melokaanoom ci ak coobareewam ca la aju su ko mel su ko soobee mu melokaanoo ko nu ko soobee ak fu mu ko soobee ak naka la ko soobe fum ko soobee ak bu ko soobee ak ak kañ la ko soob loolu mooy al as-sifaat al-fi'liyya mooy ñaareelu xaaj bi ñaareelu xaaj boobu nag ñaare eh, maanaam dafa am dafa am dafa séddale ko ñaari façon am na sifaat fi'liyya am na sifaat fi'liyya am na lu ñuy tuddee sifaat zaatiyya fi'liyya melakaan yoo xam ne melakaani jëf la kase am melakaan yoo xam ne dafa boole nekk melakaani jëf nekk melakaani jëmm soo ko xoolee ci benn côté day nekk melakaani jëmm ci suñu borom yàlla man ko masa tàqal du masa tàqali moom waaye boo xoolee ci beneen côté dafay nekk melakaan ci jëfi suñu borom jalla wa ala danañ ci ñëw melakaan yooyu nga xam ne dafa nekk melakaani jëf ci yàlla jox ma ci misaal mooy lu mel ne sifatul maji lu mel ne sifatul maji dikk gi yàlla lay dikk yawmal qiyaama allahu akbar borom bi jalla wa ala neena wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa yawmal qiyaama borom bi jalla wa day ñëw am na ñu koy firee ci ne déedéet yàlla ñëwul waaye mbiram mooy ñëw mbiru jëmmi mbir yàlla yàlla comme ni mu waxee moom day ñëw noonu la waxee ne mbiram day ñëw ñoom ñoom ñaar noo mi teqale bu dee da nga ne yàlla wax gi wax ne yàlla wax gi wax ne moom ci boppam day ñëw nga ne jubluwu ci boppam waaye lim jublu mooy mbiram waaw lu tax kon mu wax ne mbiram day ñëw ci beneen côté ba noppi wax fii ne moom mooy ñëw ginnaaw mbiram la ci jublu kon lu tax lu tax muy mu leme teqale ñoom ñaar di wax ne mbirum yàlla dana ñëw waaye yàlla itam dana ñëw su fekkoon mbirum dekk mbirum mbiram rek la ci jublu kon lu tax muy indi jëmm ji ne moom day ñëw. borom bi nee na hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-malaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du aayaati rabbik aw ya'tiya ba'du aayaati rabbik loolu defe naa ne lu leer nañu la hal yanzuruna illa an ya'tiyahum al-malaa'ikatu aw ya'tiya amru rabbik aw ya'tiya amru rabbik ci beneen bërëb hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-malaa'ikatu aw ya'tiya amru rabbik am na ci benn bërëb boo xam dafa wax ne ndax la ñuy xaar mooy malaayka yi dikkal leen wala mbirum sa boroom dikkal leen te mooy lenn ci mandarga bi si penc te mooy ñenn ñi di ko firee jant bi buy fenk ci soowu nga xam ne buñ masaan a buñ masaan xëy dañ koy gis ci ci penku bi mu génn di soowee ci soow waaye bis day ñëw mu mu mu fenkee ci soowu kaayam ci soow bi lay génnee la ilaha illallah foofu moom ab yéefar ab jullit du fa desati borom bi ne ndax la ñuy xaar mooy seen borom dikkal leen li ñuy xaar mooy malaayka yi dikkal leen hal yanzuruna illa an illa an ta'tiyahum al malaa'ikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ndax la ñuy xaar mooy seen borom yaani malaayka yi dikkal leen ñu door a mën a jëpp ñu door a mën a gëm wala sa borom dikkal leen wala mandargay sa borom dikkal leen lii mbokki jullit yi waaw la muy tege la muy tekki mooy xeetale aw la muy tegtale ci làkku araab mooy xeetale la ñëw ci bu njëkk bokkut ak li ñëw ci bu ñaareel sa boroom day dikk malaaka yi dañuy malaaka yi dikk wala sa boroom dikk wala mandargee sa boroom daal di dikk lenn ci mandargee sa boroom yawma yati ba'du ayati rabbik laa yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha xayran bu jent bi xasee sow fenk ci sowu kaayam kooku jeex na tàkk bakkan bu gëmutoon sa boo bëggee gëm du la jariñ dara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne laa tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba wa laa tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha xadis bu wér la gàddaay jóge fi nga dëkk foo munta dund sa diine nga dem ci beneen bërëb du fi mas a jóge loolu tuub daa dem ba dagg tuub kañ lay dagg mooy bu dem bu jëmee ba jant bi fenk ci sowukaay foofu dañuy tëj buntu tuub ndax Yonent bi sallallahu ne buntu boo xam ne ci Sham la nekk maanaam bu lay jaar bu jant bi fenk ci sowukaayam dañ koy tëjaale moom buntu boobu nga xam ne ku xas a gëmati jeex na ndax nit ñi bu ñu gisee jant bi dañuy jàpp dañuy xam ne lii moom mooy li yàlla doon wax nit ñi tuub ñoom ñëpp waaye booba jariñ tuub di leen jariñ yi suñu borom daa tudd fii ñett yoo xam ne benn bu nekk da koo askamale ak dikk te mooy malaayka yi ak boppam ak lenn ci mandargay sunu mandargay bis penc mooy mandargay bis penc yu mag yi waaw mbokk yi lu tax lii ñu bëgg ko def benn wala ñu bëgg a firee malaayka yi ne ñoom dañuy dikk mbirum yàlla day dikk waaye yàlla moom dikk gi da ciy génn maanaam lan moo tax ñu ciy génne yàlla lu ko waral lan moo ko waral te yàlla wax ne moom day day dikk wallahu yawma idin yaji'u li ardina ma'a annahu fi kulli waqtin daani wal ash'ari yaqulu ya'ti amruhu wa ya'ibu wasf Allah bil ityaan ni ko al-imaam al-Qaxtaani waxe yu mel noonu nee nañ génn na ca wala yu ci ëpp génn na ca wax ne mbirum yàlla mooy ñëw mais yàlla bu ñëw suñ borom jalla wa ala mooy kiy ñëw loolu melakaanu jëf la yàlla moo ko waxal boppam jëf jooji ci ci coobareewam ca la aju wax ne yàlla jamono ji nekk day dikk melakaanu jëmmam la déedéet waaye dikk gi dafa doon loo xam ne ci jëfam ji la aju bu soobee bu ko soobee mu dikk ci waxtu wi mu ko soobee ak nu mu ko soobee moo ko soob nag muy dikk yowmal qiyaam moo tax ñu naan melakaan yàlla yépp benn yoon la ko yàlla melakaanoo jeex na amaatul lu muy defaat waaw dikk nag kon yàlla bu yàlla bu yàggoon la dikk jalla wa ala musi musiba te yowmal qiyaam yàlla mi day dikk yowmal qiyaam ñëwagut ah loolu musiba la sifaatuhu kulluha qadiima hada ghayru saxiix mooy melakaane suñ borom jalla wa ala yéppam qadima la jàll na ca bo woon melakaano ko melakaano na ko jeex na déedéet xeyru saxiix loolu du lu wér dikkug yàlla yowmal qiyaam booba lay door a am hmm? lii kay leer na mbokk jullit yi muy melakaanu dikk ci suñu borom jalla wa ala kenn du ko firee leneen lu dul loolu dikk lay tekki sifatul maji waaye nag bu ci xar mukk aw tur naan yàlla aj dikk la déedéet yàlla day dikk rek ngay wax parce que loolu melakaanu jëf la maanaam jëf la te jëf nag kenn du ci li nga xam ne moo di aw tur kon loolu itam jar na bàyyi xel borom bi jalla wa ala wax ko hal yanzuruna illa an ya'tiyahum allahu fi zulalin min al-ghamam wal malaa'ikatu wa qudiya al-amr ndax la ñuy xaar rek ci ak njub mooy dem ba yàlla dikkal leen lii dafa am lu leer nañ la yawmal qiyaama yàlla day dikk àtte jaam ñi àtte jaam ñi allahu akbar ànd ak loolu lépp nag jamono ji nekk yàlla mi ñu jege ci xam-xamam ci peegam ak ci ak gisam dara nëbbu ko ci dara nëbbu ko ci suñuy jëf inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi sama kon mbokk jullit yi waxtu wi dab nañu xam naa kon foofu lañu yemandi bu subaak jàmm ñu continuer yéen parce que buntu bi buntu bu neex la buntu bu jar bàyyi xel la buntu la bu bu nit ñi war a dégg xam ko ñi ci réeral nit ñi dañoo bari lool ñi ci sànkaate dañoo bari lool ñi ciy wax dañoo bari lool ñenn ñi dañ koy dañ ciy wax ngir wutub xaalis ñeen ñi dañ ciy wax bu réeral nit ñi waaye ahlu sunna boo leen digloo rek da nga mën a gindiku ñu ngi naan yàlla mu defal ñu tawfiq xam naa kon dañ leen jox dig daje ba suba ak jàmm rek insha allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran aw akhta'tu fa'dhiruni in asa'tu fahmiluni aw akhta'tu fa'dhiruni yafna ma fi hadha al-kawni wa la yabqa illa Allah la ilaha illa Allah لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله